waa ji man saa bu ma ko fekkee il a le sourire waaw yow nga am problème ni moom <laughs> am mbégte ni moom te pourtant yaa ko ëppale lu tax parce que ngëm yàlla gi nekk ci moom Allah inna al la fi na'im kantaa yéefér yi mu ne wa inna al fujjaara taktoor yi yéefér yi la fi jaxim ñu ngi ci safara suy takk danu bay waaw même bu ñu ko duggagul bële fii ci seen suuf noonu la mel waaw safaraay insécurité safaraay sa ñàkk sa xol boobu moo du gën a rëy sa xol du dal malgré loo am am nga sécurité ci biti nii daal sa xol am na benn manque boo yëg tout le temps ngay anxieux waaw stress ak yu mel noonu dugg la te pourtant mbiru àddina yaa ngi lépp li sa dund neexagul yaa ngi koy chercher nag fenn ci ay baar ay distraction ay attractivité yu mel noonu lu nekk nga def mais ba léegi tey saaka am na benn manque boo xam ne di nga xam ne affaire bi daal avec tout ce que je fais affaire bi neexul quoi amul yàlla moom day béy waaw amul nekk fee nga ko gisee yéene ko sarax boo mooy moom nga jëlee lekk lu ñuy togg def na deux lu tax parce que ngëm yàlla waaw nga ne ma waaye mais attention yan yow yow ñii ngay wax ñooy ñan parce que <laughs> ñii gëm yàlla ba pare yow li nga fi wax nii insécurité affaire beeg stress yeeg yooyu yëpp ñun dañoo gëm yàlla ba pare am ko <laughs> ah léegi ñu ne la waaw loolu tamit day am waaw loolu day am lu tax muy am mooy nit ki loolu dal na xool ca ngëm yàllam foofu la problème ba nekk ak ajoom ci yàllam ak bàyyi léppam ci yàllam mooy matul ni war a mate moo tax waaw quant à insécurité bi nga xam ne ay julli da koy waral suñu réew yi dul bu kenn bu fi kenn naan ñag beeg nangam ma ne agresseurs yi man ñoo ma bokk sant ñenn ñi kaw lañuy sant Jóob Njaay gajaga nangam ak yi ñu xam Sénégal waaw ak ñaŋ ak ñooñu bu fi kenn ci ñu am yooyu ñaŋ yeeg étranger ci dëkk bi ma ne seetal ñan ñooy sàcckat yi agresseurs yu mag yi ñoo la dàq wax wolof ta seeni maam fii lañ juddoo waaw mooy ñooñu seen imaan moo des moo am fell fell seenu ngëm yàllaa des bu baax te bu boobaa nag ah <laughs> yonent may saasaam prévenir prévenir woon nañu waaw la tarkabu euh, euh, euh, bi mu ne la tattabi'anna sanana alladhina kanu min qablikum waat naa ne te ñu doon wax ay jullit lañ mooy yéen jullit ñi waat naa ne di ngeen topp trace yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon hatta idha dakhalu jahra dabbin dakhaltumuhu waaw même buñ duggee kàmbu mbëtt ak li muy xat-xat te xeeñ te xasaw di ngeen fexe duggal seen bopp waaw bu boobaa nag conséquences yay dal ñoom ci àddina ah bul yaakaar ne yow loolu du la dal fii ah da lay dal waaye sa ngëm yàlla dina la jariñ ëllëg waaw kon nag yeneen bi alei salaam fii dafay dajale ponki ngëm yàlla yi man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la mooy shahaada yaa ngoog ponk ngëm yàlla yi lu ci jiitu mooy asha mooy al imaanu waaye gëm yi ngay gëm yonent bi alayhi salaam mooy da gëm ne jaamu bu yàlla la abduhu wa rasuuluhu te ndawam la waaw ku gëmul lii yonent bi alayhi salaam doo jullit waaw képp ku gëmul lii ci yonent bari saa saam doo jullit waaw waaw abduhu wa rasuluhu loolu moom te moom la doon si signé min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu defee bismillahir rahmanir rahim noonu la doon entêté li nga xam ne mooy ay li nga xam ne mooy ay lettre lettre bi mu jóge jóge ci seydina muhammad abdullahi wa rasuluhu di jaamu bi yàlla di ndawam waaw ila qaysar azimur abdullah wa rasulu di jaamu di jaamu yàlla wa ana awwalul mooy premier jaam wa ana awwalul mooy premier ku wammatul boroomam foog nga jàpp ne la boo ko jàppee ne demi jële de boo ko jàppee noonu a minal kuffar yéefir du yàlla bu ndaw du demi yàlla du jaam la jaam xam nga jaam jaam boo xamante ne nii li boroomam nam képp ci lay tënk moom amul sax lu muy nam waaw abduhu wa rasuluhu waaw te ndawam la borom bi tabaaraka wa taala moo ko yónni ci jaam yi Allah Allah loolu foog ko mooy ponk yii moo lay dugal lii mooy lii dugal ci islam al imaanu billah wa bi rasulih sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw te borom boobu wahdahu la sharika lahu moom dong da nga koy wéetu te doo ko bokkaale waaw loolu mooy dugal nit ci ngëm mu ci l'islam kalimata tawhid kalimata la ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawlaahu alayhi afdalu salatu wassalam waaw loolu mooy dugal jàpp ci li nga xam ne mooy diine doo ko bokkaale doo jël ay attributs di ko jox mbindeef doo jël loo xamante ne moom la ñeel nga koy paas ay mbindeef jàpp ne moom nguur gi yàlla gi am na keneen ku moom ku ci amut sañ-sañ wala dogal wala ak namm-namm ak lu mu ciy bañ amut wahdahu la sharika lah waaw mais yàlla moomu nan nga koy xame kan moo la koy xamal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy ci la koy xamal mooy ci la koy xamal voilà te moom la yónni loolu gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaam wa anna Isa te nga gëm Seyna Isa lii <laughs> xam nga waxoon nañ la fi jamono yee yaa vay boo fàttalikoo ko ni am na ñoo xamante ne nii bu dee ñi nga xam ne dañ doon wax laa ilaha illallah comme chrétien bee juif yi waaye di bokkaale yàlla naan Uzayr ibn Allah ak seen pas-pas yooyu bu ñuy dugg ci l'islam laa ilaha illallah kese lu doy parce que ñoom looloo tax ñu bari moom la ñuy camoufler ak chrétien bi non waaw il faut ñu gëm ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mii surtout ñoom ndawam la xam nga mushrik bi mushrik imaginez ki nga xam ne ay bokkaale la doon def comme ki ñu la tuddal fii weesu nga xamante ne mooy Seydina Amr ibn al-Jamuh anhu ñu mel noonu nga xam ne dañ doon jaamu xërëm yi noonu bu ñëwee ba gëm yàlla mais gëm nañ ne yonent bii leen ko wax mais ndaw yàlla la <laughs> alayhi salaatu wassalaam mais sauf que bi man na camoufler noonu ne la laa ilaha illa allah way yaa kosel jo yaa nangam nangam mais sauf moom dafa jàpp ne Seydina Isa yàlla la ndax moom day wootu trinité comme pour mu dugg ci l'islam il faut mu seede moom laa loolu yooyu nga xam ne moom la lay naxe waaw naan la ñun gëm nañ ne sax Muhammad ab yonent la sallallahu alayhi wasallam mais sauf que ñoom dañoo jàpp ne ah yonent arab yi la ñoom seen yoon newu ci bokkuñ ci concerné wu leen wal iyaadu billah wa hadha qawlun batilun wa kadhibun wa buhtan waaw kon kon mu ngi noonu waaw kon kaddu yooyu wa anna isa mu yokkut yi ne dangeen di gëm ne sayna isa abdullahi wa rasuluh loolu <laughs> muy loo xamante ne nii ngir chrétiens yi xamal leen ne sayna isa mi ngeen naan yàlla la abdu jaam la jaam jaam mooy daj di ngëm ngëmu pas-pasu li nga xam ne mooy chrétien yi waaw aqidatuhum aqidatuhum al-batila waaw aqida gu yées googee mooy mu yëgal leen ne moom moomu nag jaam la waaw jaam la yàlla kon ku nekk jaam nekk yàlla <laughs> wa rasulu te loolu lan la ciy toon yahuud yi nga xam ne ñoo ne moom du yonent abduhu chrétien yi yi nga xam ne ñoo ne moom yàlla la salisu salata wal iyaadu billah waaye naan ibnullah wal iyaadu billah naan ittaxada allah laahu walada if wal iyaadu billah ñoom abdullah moo tax lool fokk nga gëm ko en tant que waaye wa rasuluhu ndawam la yow yahud bi booy dugg ci l'islam ñëw rek mooy lii nii yonent lay saasaam dañu cee dugalal al imaanu bir rusul ah ngëm yàlla looy ponk ngëm yàlla an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi boo gën gëm naa yonent bi saa saa mais nag Seydina Isa moom doomu ko mooy yow anta kaafir qad kafarta bima nuzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wallah yow weddi nga li nga xam ne moom la borom bi wàcc ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi moom du yonent ndax boo ñëwee ci li mu jàngale moom de moo ne yonent la yow nga ne du yonent ba pare naan ko gëm ko kon gëmoo ko waaw nga gis Abdullahi wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu mooy tontu na chrétien yi tontu na yahud yi nga xam ne ñoo ko doon bañal ne yàlla yónnuwu ko dara waaw yahud bi booy dugg ci lislaam foog nga gëm ne Seydina Isa alayhi salaam yàllaa ko yónni manoon nekk ci l'islam ne woon man yahud laa woon juif laa woon tuub naa nekk naa jullit mais nag bon man j'ai quelque chose que je n'arrive que je ne peux pas supporter quoi mooy Isa il n'est pas prophète yow anta minal kuffar waaw bokkoo ci ñuy ngëm yàlla waaw kon nag mu ngi noon mu ne wa kalimatu ba léegi mu lay décrire bu bon bi nga xam ne moom la ko euh, euh, euh, chrétiens yi yor ñi nga xamante ne ñoom ñooy def trinité ak di wutal borom bi tabaraka wa li nga xamante ne mooy ay nen kon nag mu ngi noonu le lo <laughs> mu ne wa kalimatu te kàddoom la alqaaha ila maryam mooy doom la goo xamante ne nii da koo sànni ci sayyidina sayyidatu Maryam moom lay wax ca suuratu Maryam sayyidina Isa alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la naa Jibril ñëw ba ni mu gudde foofu fay euh, ngir bañ a guddal euh, mooy boo demee ci saar boobu ni ngay gis ñi nga xam ne bi mu ñëwee naan ko dama lay dëggal euh, doom waaw waaw mu ne ko nan laay am mu naan ko Euh, maa ngi lu ci yàlla in kunta taqiya nem nekk nga ki nga xam ne mooy ngëm yàlla way booy ragal yàlla maa ngi muslu ci yow waaw mu ne ko man mii nag rasulu rabbika li ahaba laki ghulaman zakiya waaw man nag sa euh, kii laa ndaw boroom laa moo ma yónni ci yow ngir ma may la yëgal la ne moo lay may doom joo xam ne ghulaman zakiya ju tedd ta sell waaw mu naan ko an naa yakunu li euh, nan laay amee doom ak yooyu walam yamsasni bashar te nit masuma laal masuma séeg cet waaw waaw mooy kalimatullah waaw kon wa kalimatuhu alqaha ila maryama par l'intermédiaire de di al malak mu ne wa ruuxun minhu ruuxam la ndax moom la wol ci moom waaw borom bee ko wol moo tax wax naa la yooyu yëpp boo déggee ñu ne ruuxullah kalimatullah mooy Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam waaw yii yëpp danga koy gëm allahu akbar moom borom bi nit ñi da leen a bind ëpp ci ñoom ñu jóge ci ndey ak baay waaye moom ndey kese la am amul baay waaw moom amul papa Isa ibnu man ibnu Maryam kese lañuy wax <laughs> moom yaayam lañ koy dàkkantel ndax amul baay waaw waaye borom bi xam nga boobu Seydina Adama gën a garaaw Seydina Adama alayhi salaam moom amul baay amul ndey mooy yooyu yëpp am nañ façon bu ne yàlla def na ko Seydina Adama euh, Sayyidatu Hawa la jóge Sayyidatu la jóge ci faaru maam Adama kon kon man nañ ne ci la génne mooy ci côté boobu dañ naan kii borom bi da koo génne ci jigéen la bu borom bi génne ci góor. moom ci góor la génne mais génnewul ci jigéen amul ndey moom <laughs> mais ci faaru góor la jóge Seydina Isa mu may ko ndey te mayu ko bàyyi kanta Seydina Adam moom amul ndey amul bàyyi ñi ci des ñépp en général ñoom nag ñuy génn ci ay ndey ak bàyyi Allah nu nu nu bi def na ko allahu akbar noo ko wëlbatee rek bi bind na albadiya waaw yaxluqu ma yasha wa rabbuka yaxluqu ma yasha wa sa borom mooy bind lu ko soob tey tànn lu ko soob te mu bind kon pas pas bii foog nit am ko mooy lii mooy daa dugal al imaanu bir rusul gëm yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw ni nga gëmee yonent bi alayhi salaatu wassalaam day gëmee dafa tudd Seydina Isa nag ndax moom représenté nañu ci des waaw Allahu akbar Allah mu ngi noonu wa kalimatuhu alqaaha nga xam ne daal dina koy sànni kon ci ndeyam eh, wa ruuhun minhu te mooy ruuxam ruuxullah waaye it foog nit ki gëm wal jannatu wan dëgg la du ay lépp kon loolu mooy al imaanu bil yawmil aaxir duggul afakay <laughs> ah, gëm yawmal qiyaam que ne am na fa wan naara xaq waaye gëm ne safara dëgg la ah. safara dëgg du ay fo safara dëgg du ay fo waaw. ajjana bi suñu borom naan ñi gëm fële leen di dugal ëllëg noonu la amee bés boo fi déggee nag waxu kuffaar yeeg malaaxida yi yéefér yu bon yi naafiq yu bon yi zanaadiqa yi di la loo naan mbir mi yëpp ajjana ji yëpp c'est affaire u kii la pensé la voilà il faut comprendre voilà mel ni ñoom ñoo gën a xam yonent bi alayhi salaatu wa wal iyaadu billaah mi doon wax ak kan nam doon waxal est-ce que ñoom ñoo xam muy saxaabaan yi nga xam ne a'lamu man masha ala al-ard ba'da al-anbiya ñoo gën xam ñu jaar ci kaw suuf ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen lim leen di wax ñu gëme ko noonu jàpp ko noonu mu ñuy wax ne àjjana daa ay fruits yooyu ay ndox yu xamante ne yu yuy daw ah. anhaar ay façon def min ma'in ghayri asin ak yooyu ak yooyu yow nga ñëw hein nan yooyu doo c'est que lool c'est des kii quoi wal iyaazu billah hada qawlu kaafir ku gëmul loolu yow gëmoo yàlla moo tax mu ne wal jannata haqq lii lépp pour nga nekk ki nga xamante ne nii boo amee lii lépp yow loo mën a def loo mën a présenter ci jëf ci kanamu sa borom da lay dugal mais bu ci benn fellee mooy gëmoo yàlla sa ngëm taxawu bi new wal jannata kon al iman wan naar xaq mooy al imanu bil yawmil axir gëm bés pénc sa ngoo waaw gëm bés pénc taxaw na waaw waaw nga ma mais malaaka yi nag ma mais malaaka yi yonent yi gëm yonent yi dafa bokk ci seen biir gëm yonent malaaka yi parce que yonent yooyu ñoom ñoo ñuy wax mbiru malaaka yi wala déet kan moo ñu xamal Seydina Jibril alayhi salaam kan moo ñu xamal Seydina Azraïl malakul mawt kan moo ñu xamal Seydina Israfil mi nga xam ne mooy ëpp ci buktu gi kan moo ñu xamal Seydina ah ki nga xamante ne mooy euh, euh, ku ma wax is Mikaïl affaire taw mi yor taw beeg yooyu kan moo ñu ko xamal lu dul yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñoo ñu ko xamal waaw kon gëm leen mooy gëm yonent yi mooy gëm yeneen façon yonent ndax borom bi mooy yónni ah mooy tànn ci mbindeefam yi ay yonent ñenn ñi nekk ay yonent yoo xam ne ay malaaka la Seydina Jibril yonent la yónnent mooy koo xam ne envoyé yàllaa lay délégué dina yónni yónni ko moo ko yónni ci yonent yi alayhimu salaam waaw waaye moo yónni ko mel ni mu Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci biir nit ak ci mbindeef yëpp waaw mu nekk rahmatan lil aalamiin kon nag foog nga gëm yi yëpp boo mooy ponk l'islam yëpp dugg na waaw te yàlla boobu boo ko gëmee di nga bokk nga ci la ngay sa borom que moom mooy dogal lu ko soob lay def lu ko soob lay def te mbir yi du li neex jaam yi lay deme mais li neex yàlla ak loo man di def borom bi mën naa dogal lu ko neex waaw te lu xew borom bee ko dogal amul dara loo xam ne ci hasard la jóge déedéet mukk waaw mbir yi comme niñ ko gise woon mbir yi borom bi da cee pare ba noppi dogal na dogal yi ba noppi te dinañ ko gis fii hadis boobu ñu la wax Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu kene borom bi pare na yonent may saa ne pare na ci maqaadiir yi ah lan la wax xamsiina alfa sana qabla uh, an yaxluqa as-samaawaati ard laata muy bind asamaan yeeg suuf cinquante mille avant moom pare na ci li nga xamante ne nii mooy bind na dogal yi waaw Allahu akbar kon nag mbir yi dañ cee pare wala yonent waaye saa saa bañ ko laajee tuddoon nañ ko fan yee waa mais mbir yi moom dañoo nekk ci mbir yoo xam ne yu ñuy tàmbali la wala dañ koo pare mu ne pare nañ ci ba pare borom bi dogal na li muy dogal ku nekk fa a jëm te taxaw nañ ci ci jotaay bee ñu génn jataay yële ci buntu ba la ñu génn ñay dem àjjana xam na leen ñay ñay ña nga xam ne sawaraay nekk seen seen dëkkuwaay xam na leen voilà kon nag ku def lii am ngëm yàlla gi boo ñëwee ci sa borom mu ne adxalahu llahu aljannata ala ma kaana min al amal borom bi dina ko ak lu fi man de présenté ci jëf waaw allahu akbar waaw allahu akbar boo defee lii borom bi dugal na lu aljana ak loo mën a présenté ci jëf allahu akbar allahu akbar moo tax léegi nag ci yeneen riwaay gis nañ min ay yi ci abwaabu samaawaat euh, samaniya juróom-ñetti àjjana yi bu ko ci soob waaw bu ko ci soob loolu waxoon nañ la dinañ ci ñëw loolu mooy lan <laughs> loolu mooy lan waa bu ko ci soob bu soob jaam bi wala bu soob yàlla am ñu ne hein kenee mooy lu soob jaam boobee borom bi da koy tànnloo ginnaaw présenté na lii ak lu mu ënd ci jëf ju dugg doo xam ne dafa dabb daaxe dese naa mat waaye borom bi ngëm yàllaam ji yel ngëm yàllaam ji mu yor lii mu gëm nii loolu lay fe loolu lay jox priorité loolu la yëkkati ci kaw jëf yi nga xamante ne nii matul walla néew na léegi ayyuha sha juróom-ñaari bunt yoo yële juróom-ñetti bunt yi waa shaa boobu kan ñu ne am ñu ne moom mii la waaw mooy ku soob jàmbi rek borom bi da koy tànnloo ci juróom ñaar yooyee Allahu akbar waaw bu ko ci soob rek waaye am ñu ne non mooy borom borom bay tànn moom bu ko soob waaw adxalahu llahu aljanna ala ma eh, kaana min amal ci beneen bi dina ko dugal ci juróomu ñaari ay juróom tànn dugal ko benn ci juróom ñetti kii bunti àjjanay bu ko soob moom boroom bi mooy seet bu ko soob mu tëla koy soobe muy jëf jëfu boo xam ne mooy dugal nit ki buntu boobale par exemple masalan misaal mu daal di koy sóob jàmm bi am ngëm yàlla gi ci àddina buntub woor buntub rayyaan mu nekk koo xam ne ku ñeme woor la ngir yàlla bu ko defee boroom ba liggéey mu jaarale ko ci bunt boobu naka noonu la waaye loolu waxoon nañ la bi ñuy gis tafsir yooyu tafsir allégé yi kene buntu yooyu hadith Seydina Abu Hurayra nekk Sahihul Bukhari rahimahullah day wane ne mooy eh, eh, eh, nit yi bunt àjjana yi du du du du yii kese yii moo yi gën a mag yii moo yi gën a mag sinon yonent bari saab saab ci hadith boobu nee na nit ku nekk bis bu ku def lu baax yawmal qiyaam dañ naan la yaa abdallah hada xayr lii de yiw la ku nekk nag jëf jëga jëf dañ koy dugal selon jëf jamu jëf jëf jëf jëf buntu àjjana ba mu ba mu ba mu hein ba mu approprié ba mu àndal foofee la ko eh, eh, di dugal fa la ko boroom bi du dugal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw na amul benn jëf hein amul benn jëf bu jaam bi di jëf lu dul ne buntu la ci buntu àjjana jëf ju baax yépp ay buntu àjjana lañ waaw waaw jëf ju baax ju waay def loolu euh, euh, euh, jëfu àjjana la waaw Allahu akbar <laughs> ndax borom yonent lay saa saa moo ne jëf ju baax ju nekk am na buntu buntu la waaw jëf ju baax ju nekk buntu la ci àjjana boo xam ne jaam bi dinañ ko ci woo ëllëg te tamit ci lay dugge kon yooyu yii mooy yi gën mag buntu yi gën rëy moom nag ci lu ko soob la ko borom bi dugal hadith bii nii ba pare suñu borom yaakaar loogu rëy man shahida riwaaya bi nekk imaam muslim ak imaam ahmad soloo ko man shahida ku seede ne an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhim naar bi xaraamal na ko safara ku seede loolu le allahu akbar lii nii ah, xadis bi comme li nga xam ne moom la lenn ci boroom xam-xam yi di wax ne xadis bii nii bokk na fi dina tar ci Mu'tazila yeeg façon yooyu waaw que ñi nga xam ne ñoo naan ku def bàkkaar surtout bàkkaar bu mag da ngay sax ak façon xawaar yi jéeg yooyu nga xam ne dañuy takfiir nit ñi di leen def ay yéeféer parce def nañ bàkkaar bu mag que ne bàkkaar bu mag yow da dugal fële euh, sawarata doo fa génn waaw <laughs> waaw wala ngay nekk ay seen waxi caaxaan yooyu al bay na nekk lu yépp xadiis bii da koy dàq ala ma kaana min al amal waa ji lii borom bi dina ko dugal ajjana ak lu mu fi mën na indi ci jëf waaw Allahu akbar moo na al imam al Baydawi rahimahullah ne lii dalil la ala al mu'tazila waaw ci wax ji ñu naan da'waahum seen woote gu naan anna al aasi yuxladu fi yaxludu fi nnaar wa man lam yatub yajibu fi nnaar waaw kene ku mooykatu mooykatu yàlla bi kii def bàkkaar malgré jullit la ko safara lay sax wal iyaadu billah te tamit ku tuubul yow boo yow di nga dugg yow sa dugg ak safara daa war <laughs> waaw Allahu akbar kon nag loolu xam nga ne kii bu nee ala kaana min al amal wala min amal kooku mooy kooku jëful jëf yu mat waaw kon nag mu ngi noonu de Allahu akbar kon nag mu ngi noonu nee ah kon lii dañ ciy gise ne yaakaar yàlla ndeysaan amal yaakaar gu rëy moo tax al imaamu bi nga xam ne ci lay saraalii mu ne adxalu llahu aljanna ala min amal loolu mooy riwaa imam Muslim imam al-Bukhari ala min al-amal hada mahmulun ala idxaalihi aljanna fi l lii wax jii day yenu ne dinañ ko dugal ajjana ci luñ doyal fa in kaanat lahu ma'asin min al-kabaa'ir fa huwa fil bu dee ne nit ci jullit boobee daa bokk ci nga xamante ne mooy katu yàlla woon def ay bakkaar yu mag kooku ci namm namm yàlla kese lay nekk fa in ah uddiba xutima lahu bil janna bu dee ne borom bi dogaloon na lu jiitu ne kii de toute façon dina jaar safara même bu dee ne way ngëm yàlla la foo jaar dinañ mujj ay mbiram àjjana lay dellu te yonent lay saa saam wax nañu xadiis yu bari nit ñi nga xam ne ay woy ngëm yàlla boroom bi ne seet leen sa àjjana non biir safara képp koo xam ne am nga misqaala darratin min al iman lu toll ni fraction ab ab ab atome lu ko gën a néew ci ngëm yàlla ku ko amee génn leen ko kon kay ñoo gëmoon nañ ñee ñu nga fa woon loolu lépp mooy a dugg àjjana man na nekk day dugg directement adxalahu llahu aljanna ala ma kaana min amal ak lu mu mën di nekk ci kaw jëf yu mën di def même bu dee assassin la woon waaw borom bi dina ko dugal àjjana léegi kañ la koy dugal àjjana foofu mooy wax est que premier coup bu ñëwee lool mën naa nekk mën na ko jéggal lépp mais mën na ko jaarale safara dóor ko ba mu lakk foofu dóoru ñëw mais laawul laahul na moom dina am waaw kon nag mu ngi noon ci mas yi am lay nekk borom bàkkaar yu mag yi raykatu nit la njaaloo ko la defoon na ni kooku ci boppam ci mas yi ab borom bi borom bi bu ko soobee mu jaaral ko safara bu ko neexee mu jéggal ko loolu lépp daal di koy dugal li nga xamante ne mooy aljana kon nag mu ngi noonu kon nag xadis bi bokk na ci xadis yi gën yaakaar yaakaar kon baabul rajaa wallah waaw waaw kon nag booy ngëm yàlla ah ñoom taxta rajaa ñu ngi ci suufu ronu yaakaar waaw yaakaar waaw ak lu ñu man di bu leen désespéré kon nag mu ngi noonu léegi eh, maadaama yaa ngi seede te loolu mu ngi dëgg sa te ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la xaramallahu alayhi naar borom bi na ko xaraamal safara kon nag ah loolu am na solo kon nag yal nañuy borom bi may eh, li nga xam ne mooy ngëm yàlla gu wér gu sax gu muy nangu